kaamil boo xam ne ci ñetti fan lañ ko bind daf daan jënd itam ak loolu ñi ko daan bind lépp li mu daan bare daf daan jënd itam ay kaamil benn bis jënd ci benn commerçant rek juróom-ñetti téeméeri kaamil boo nee téere euh, xam-xam yi nga xam ne daf ko daan jënd mënuñoo jeexal waaye ndax mënuñoo ban waxtu jot waaw soow ah wala baaraam ak fay feebar. laaj yi mën na intéressé moom mën na li nga àgg ci rek ñuy laaj li mu ne laaj xëy na mën na daal conférence bi sa biir waxtaan waxoon nga ni nit ñi am nañ fu ñu yor maanaam jikkoy rab yi hmm? am nañu yor jikkoy rab yi jikkoy rab rab euh, mu ne ñuy laaj naka lañu mën a def ba mucc ci jikko jooyu <laughs> waxoon nga itam nit ki dana dem ba jikkoy malayka hmm. muy laaj ni naka lañ mën a def maanaam ba ak foofu noonu ko ba mën a hmm. ba àgg ci jikkoy malayka jooyu naka lañ yan yoon lañ mën a def ñaar yooyu xool laaj bu njëkk bi ñaari laaj la benn bi mu ne bi mu waxee ne doomu aadama yi dañoo amee jikkoy rab yi itam du ñëpp waaye ñu ci bari nit ku nekk boo amee ci lenn ci jikkoy rab yi am na rab boo bokkal jikkoo bokki defee muy laaj nag nan la nit kii di def ba mucc ci jikko yooyu ñaareel bi di ma wax ne nit ki mën na dem ba di seytaane naka mboolee jikko yu bone rab yu bari nan lay def nag ba amee jikkoy malaayika ba dellu ci maanaam ci malaayika laaj bi njëkk bi boo gisee ñu ne ñi soobu yoonu tasawuf tasawuf xam-xam la boo xam ne mooy àttee diggante nit ki ak boroomam loolu nga xam ne yoonu sharia nekku ci ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa umirtu an uqaatila annaasa xatta yaqulu laa ilaha illa allah fa ida qaaluha asamu minni dimaahum wa amwaalahum wa araabahum wa xisaabahum ala allahi dañ ma digal ma jànkonte nit ñi ba ñu wax laa ilaha illallah bu ñu ko xasee wax nag mucc nañu ci man seeni alal seen bakkan seeni der dama leen di jàpp ni rek ay muuminu la ñu gëm yàlla di ay jullit yàlla nag moo xam la ca biir mën na fekk wax nañ ko te du dëgg ci ñoom waaye loola kenn santu ma ma nummitu ko wala ma gëstu ko sa digganteeg yàlla loolu nga xam ne mooy diggante jaam bi ak boroomam nga xam ne baatin la mooy yoonu tasawuf tasawuf nag xam la bu ñu tëral ngir nit xam ni jaare ba dindi jikkoom yu bon yooyu yépp ba remplacé ko jikko yu baax yi nga xam ne mooy jikko yu nit yàlla ba jikko yi yoonu tasawuf tasawuf boo seetee masaalikul jinaan sëñ Tuubaa fi ne amma tasawufu fa fardu ayni lal Ghazali bi duni mayni arkaanahu na'rifu minha sab'a sumtan wa ju'an wa ijtinaba bid'a wa tawbatan wa sahran wa uzla thumma istiqamatan fi ni'mal fasla wa zaada shaykhuna al-Yadali thaminan taqwa al-ilahi zahiran wa batinan xam-xam la boo xam ne dafa am ay qawaid dafa am ay ponk am ay charte am aw yoon wooy jaar na mu gën a gàtte du lenn lu dul nit ki nag na jànkoon teeg bakkanam xeex ak bakkanam xeex ak seytaane xeex ak bëgg àdduna xeex ak bàmmeel na muy xeexeeg ñooñu ab sëriñ boo xam ne jaar na fa ba tàggat bakkanam ba ayibam yépp dañ moo lay jaarale ci yoon wi benn nga dajeeg moom ak jëmmam mu tërbiye la tërbiye ak tarqiya ñetti xeet moo am taalim ak tarbiya ak tarqiya bu ci nekk am na sëriñ yoo xam ne ñoo ko jagoo taalim mooy sëriñu xamle ki nga xam ne daf lay xamal li yàlla santaane ak la la cay dimbali ba nga mën ko xamal la jikko yu bon yi ba nga xam ko waaye nag dindi ga yoonam nekku ci bu la xamalee rek ja tàggoon ak tarbiya nag ki lay tarbiya moom mooy ki nga xam ne daf lay jaaraa yoon woo xam ne jikko yooyu dana dañ kooku cheikhu tarbiya aarif lay doon koo xam ne day xam jikkoy nit ñi xam jikko ju nekk nga xam ne ak ràgg la la koy saafara day xam melo jaww ji xam jamono ji xam xeeti nit ñi xam yàqu yiy dikk ci jamono ji jamono ji nekk fa ñuy jógee ak na ñuy dikkee ak na ñuy dàkkoo yàq boobu ba du dal ñi nga xam ne ñoom lay aar di leen def tarbiya fekk day xam alquran xam hadis xam taarix am xam-xam bu ma sëkk ba noppi amuk cawarte amuk ñaw xam-xam yooyu suñu borom dénk ko nga xam ne bu nit ki di dikkee ci moom ni nga xamee ne médecin bi boo accès ci moom bu la passé visite xam sa jàngoro waaye jàngoro ji nga amee mën naa am keneen ku ko am te bu ngeen bokk mu ñu leen di fajee ndax benn ngeen rawante ci at wala nga amee sedd moom mu amee tàng tàngat wala kii jàngoro ji yàgg ci moom kii jàngoro ji di ko soog a dal wala kii nga xam ne deretam dafa bari kii deretam néew ni nga xamee ne médecin bi noonu lay berale kenn ku nekk ak ak ak fajam na ñi bokkul nag ay jàngoro aarif bi noonu lay xamee nit ki ñëw bu xamee ni kii jàngoroom ji nga xam ne moo ko tee mën a àgg ci yàlla nangam la te tur yàlla sàngam la ko war a jox nangam la ko war a def par bëccëg wala par suba wala par ngoon wala daf ko war a jàngloo alquran wala daf ko war a liggéeyloo ci tëdd wala daf ko war a jël alalam ba mu ñàkk wala daf ko war a yalwaanloo mu toroxlu wala daf ko war a teqaleeg nit ñi mooy xam daal nan la koy faje moom aarif euh, bi nga xam ne mooy tërbiyee nit ki bu fekkee nag nit ki dajewuleeg lu ko sëñ ko waxee illam ku laaqi muslihan fal taktasi dina bihi nafsa xiyaaru salafi boo dajewuleeg waa ji mën a yéwénal mbirum nit ki sellal xolam ba àggale ko ci yàlla na nga sax ci li nga xam ne nit yàlla ñi fi jaaroon te bind ko ngir laa biire nit ñi na nga fexee xam loola te nga appliqué ko na mu waree nit ki nga xam ne kon xam nañ ne ni ko sëñ bi waxee ne jaamu yàlla gi gën ci jaamu yàlla bi ci jiitu mooy bi gën a bari njëriñ ci nit ñi bi ci tegu mooy bi gën a tiis ci xol ci ci bakkanu ki koy def bi gën a bari njëriñ ci nit ñi ni ki jëriñ nit ñi benn nga di leen xamal wala nga di leen jox sa alal di leen dimbali loo xam ne lii

ne di la sant defal nangam bu ëllëgee mënu la defal nangam bu ko bàyyi ba waxtu sàngam wala defal nangam defal nangam te amee amuloo ko nga xam ne da ngay jaar ci yooyu yow ci sa bopp da seet mën nga xam sa bopp ndax ni ko sëñ bi waxee benn rufqa xarit boo xam ne daf lay xamal say ayib wala sab noonu boo xam ne lu la xamal ci lu aay daf koy wax lu ñaaw daf la koy wax ngir di la euh, taraxal wala yow sa jikko joo xam ne gis nga nit am ko te amuloo ko boo lekkee da ngay lekk lu bari ba da ngay tàyyal doo jaamu yàlla nga wàññi sa dafa bëgg waxtaan trop day toog bu toogee waxtaan ak ñii ba ñoo dem mu seeti feneen fu mu waxtaane seet nga xam ne wax jóg a ngi ci fen a ngi ci rambaage ngi ci wax loo xamul ngi ci te itam malaayka yi ñu koy bindal dañuy tàyyi ak yi nga xam ne te lépp da koy waxaat bu demee ci bàmmeel da nga ci dañ koy bind itam bis xam ne mu ci sa xol ñu di ko bind xam ne bind fi ngay bind ci adduna tax mënuloo koo gis te beneen téere bi ci def xam ne lu nekk ci biir ma nga ca dañ koo takk ci sa baat bii te doo ko ci kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhrijuhu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura nga xam ne bu yawmal qiyamati nga bi euh, nga xam ne dafa am bàkkaar day ñuul yi am tiyaabo yu rafet nga xam ne day leer nga di ko jàng yooyu yëpp nga xalaat ko di xalaat euh, bépp euh, gàkk bépp melaw bon woo xam ne nga xam ne la muy lay indil nga di ko dellu ci di ko ragal ak <coughs> di dellu ci yàlla ndax ni nga xamee lottu jàng ngay ñaan suñu borom mu jàpp ni la na la génn ci jikko yu bon yooyu te wattandiku jëw jëw dana tax jikko yooyu dëgër ba nga xam ne du mën a buddi ko du dañ te day nekk sukuraat nga xam ne itam kon yi ñuy tudd ci tasawuf yépp ne mooy tasawuf boo ko defee sumtu noppi boo noppee rek di wéet da am sa jikko yu dana dañ ndax noppi ak wéet dana dindi jikko yu ñaaw xiif itam dana dindi faral na waxtaanee xiif mi nga xamee ne euh, moom rek dana natt bakkan moom rek mën a nas bakkan xiif bu ëpp ëpp nag day tax say cër laa gis sa euh, roo tawat dootoo mën a xam la nga war a xam dootoo mën a jëf la nga xiif bu diggu doomu maanaam reggaay daay li ñuy ne ñenn ñi dañuy wax ne abgadul xalaali indallahi at-talaaq wa lépp li ci yàlla gën bañ mooy pase ak reggaay yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne doomu aadama mënula feesal ndab lu yées biiram nga xam ne kon reggaay lu ban la ci nit koo xam ne day sikkar tur yàlla bëgg xolam ubbiku mu am leer yàlla benn kon bu ñu nee hmm, sumtu wajju am ijtinaabul bid'a wattu bid'a tawbatu foo toll di tuub yonent bi sallallahu alayhi wasallam di leen tuub man bis bu ne danaa ci tuub téeméeri yoon maanaam dafa wax na yoon waaye kenn xamul ñaata la te moom amul bàkkaar ndax xufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara wa saharu ak foog foog itam say nelaw nga diggante boo xam ne doo ko nelaw benn looy def sëñ ko wax na ba ne sax boo mënul lu dul yeewu rek di jub mënuloo amuloo kattanu maanaam farlu tàmm tàggat sa bopp mën a jàpp julli guddi gi wala nga jóg di sikkatul yàlla wala nga galaxndiku nga diju bopp dijaay boo xam ne lu bon bon mën nañ fee rat gàtt ba mu àgg diggante boobu sax nga di ko guddi da nga am yoolu taxaw guddi julli ñuy dundal guddi gi da nga am seen yool wa tabatan wa saxa rek foog itam nag ñun ñi nelaw nga bañ a nelaw xam nga saxaaba yi dañ daan jàng alxuraan ca kaw bu ñuy julli ndax tuyaaba ji mu am wa ausra sunna istiqaamatan ak jub maanaam sax ci sunna yooyu yëpp nga xam ne boo seetee maxaaliqu niiraan jikko yu bari yooyu yépp bi ci nekk sëñ Tuuba wax na jikko maanaam jëf da koy far ak melaw koy far boo ko toppee kon loolu mooy bu fekkee ne gisuloo sëñ Tuuba li mu bind wala keneen xam ne bind na nga gis yoon yu mu nga xam ne noonu ngay xeexee jikko yi rab yooyu ak jikko yi seytaane yooyu ba amee jikko yi malaayika ni ngay melal ni mooy nit ki bu fekkente ne moom dafay wattandiku lépp lu bon lépp luñ ma baax na mu nekk ca di xeex ak bakkanam fu mu toll di xeex ak bakkanam fu mu toll bari jàng alxuraan di wéet nag di fàttaliku ay bàkkaar di fàttaliku sukuraat ak metti sukuraat ak xatar bi ci nekk di fàttaliku traayu bàmmeel ak yàggaay bi ak di fàttaliku ne bàmmeeloo lu mu fay jëfandikoo lu mu fay xewloo li mu jëfoon rek la te li mu jëfoon ci dundam dund gi lu gàtt la ba noppi te daf ci daan nelaw daf daan liggéey daf daan defe leneen li mu ci jëf xëy na bariwul te loola <coughs> bu xamee loolu dana gën a bari ay jëfam bu ko dee xalaat itam nit ñi farlu ñi dana tax mu gën a farlu bu dee xalaat itam li ko yàlla defal te xañ ko ñeneen dana tax mu sant yàlla sant yàlla bu fekkente ne yaa ngi a xalaat ñi la ëppalee ba tax nga xam dafa xam ne diw am na a seet loolu lu nga xam ne da nga leen a tane te ñu ngi dund te wàññiwu leen dara te mu leer na ni itam yàlla mën na la teg ak ñàkk fekk bëgg laa tax bëgg la dafa bañ adduna ba nga xam ne du ko jox ab soppeem dégg nga lu dul mu am xikam bu tax mu leer na ne yàlla bu la ñàkkalee dafa bëgg a woyafal sab yenn ëllëg ndax nit ki adduna mu na la ki am yenn kilo moo gën ki am yenn ñaari kilo ki am yenn tonne ki am yenn ñetti a li nga xam ne euh, nit ki buy génn adduna te li mu ci adduna ci la xolam di ba mooy metti sa paraatam kon ki nga xam ne amoon na lu bari lu mu bëgg ci adduna ki nga xam ne da nga amoon na ay milliards bu ak roo xam di génn roo gi day siisu ndax milliards fi bàyyi bañ a bu ko defee malaayika yi gën a xëcc mu gën a metti sukuraat si gën a yàgg gën a metti bu fekkent nag nit ki bàyyiwu fi dara wala sax bàyyi na fi alal ju bari waaye saxul ci xolam moo tax ci gaañu baax ñu bari dañuy ñaan naan allahumma inzi ad-dunya min qalbi wala tanziha min yadi suñu borom yàlla na nga alal ci sama xol te bu ko génnee ci sama loxo maanaam da ko am waaye sa xol du ci aju bu boobaa da ngay mel ni ko amul woon dara ci woyof ak ci yëkkati ko bu fekkente nag fekkee nag da ngaa amul dara sax waaye sax xol a ngi aju bëgg xaalis bu yowmal xiyaamee dañ lay xisaabe dañuy xisaabe ñu bari la lool ndax xol bépp bëgg xaalis ko lëmoon euh, kii day laaj moom lan mooy njariñal salatu ala nabi salatu lay laaj lan mooy njëriñam man de lott naa ci wax njëriñi salaatu ala nabi man sama bopp lott naa ci guddi gi xat na ci wax sala njëriñi salaatu ala nabi dama la doy rek nga xam ne ku la gën a bari salaatu ala nabi moo la gën a jege yonent bi sallallahu alayhi na xam ne am na ci gaay yàlla yi ñoo xam ne bi leen gis bi tëyee gis ci zahir laa di wax ak moom nii ñii juróom fukki junni salaatu lañ daan def par bis ba gis ko jaxran ñii fanweeri junni ba gis ko jaxaran mooy ñi gën a néew waaye li gën a li gën a gàtt mooy na ko gën a le yonent bi di la gën a sopp suñu borom di la gën a sopp salatu ala nabi day barkeel dundu nit te day sar ba ci sa njaboot salatu ala nabi ni nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën yàlla ci jaam ñi àgg ci suñu borom la gën a sopp ci la a bi wax na ci masaliku jinaan ne limamu wax na ne salaatu ala bi rek la nit mën a jàpp ba àgg ci yàlla sa amuloo sëriñ te doo am sëriñ kon salaatu ala nabi bu foor la salaatu dana jàpp ndil jéggi siraat booy jéggi siraat xam ngeen ne jéggi siraat jaam ñi ñu ci ñu ci ñu ci rawante lañ ñu ci ëppalante ñu xam ne dañoo amee ay ton ci bàkkaar ñi di ko diree ànd ak moom jàppandu léeg-léeg seen i dox rëcc ñu jàpp mu des tànk tànk yi rëcc loxo yi safara yi di leen di taal seen karaw ak ñi nga xam ne dañoo gaawee ne xel ci jéggi siraat ak ñi nga xam ne bu ñu jubee siraat ñi ko waxee juzziya moom fa inna nuura wajhika yutfi unii yutfi unaari aw yutfi unii am ci julliti yàlla ñi way gëm ñoo xam ne seen leeru ngëm àgg na ci bu ñu nee jàkk siraat ngir war a jàll siraat daf di wax ne yow aji gëm ji gaawal sa leeri xar kanam yi kat sama safara wi te nag gannaaw moom salaatu al nabi yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo gënal yàlla lépp lu dul moom boo seetee ak jawahirul maani dañ la wax ne suñu borom ci boppam tabaraka wa taala boo bëggee gën a gaaw a am ngërëmam saxol salaatu ala bi saxol salaatu ala bi da tax duñ la bindale fi bàkkaar dana tegg musibay adduna ak musibay alaxira dana barkeel dunduk nit ki dana ko ndax yonente bi sallallahu alayhi nee na bis bu dul bis ajuma ak guddi guddi guddi guddi ajuma malaayika mooy toog ci sama bopp guddi jullee ci man benn yoon mu xamal ma ko ma julli ci moom fukki yoon bu jullee si man fukki yoon ma julli si moom téeméer yoon bu jullee si man téeméer ma julli si si yow nag sa sa yaram dana araamal lu dul guddik ajuma ak bisu moom bu ki jullee ci moom moo koy déggal boppam julli ci kooka bu ngeen seet ah. <laughs> Euh, da nga waxoon bëgg tuniyaa maanaam bëgg àdduna bëgg àdduna dañ koo tuddoon ci biir waxtaan bi àdduna bëgg nga leeral bëgg àdduna dafa waxoon ne bëgg àdduna ayib la yuy dox diggante nit ki ak boromam juy fat leer fal parce que maasale ba mu dañ àdduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na suñu borom doyadil na ko ba ba mu ko bindoo ba tey mosu koo xool yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn bis muy dem saaba yi topp ci ba mu gis mëdd mëdd xar mu ñu sànni mu ne xanaa xar mi di seeni borom bëggatuñ ko ñu ne ko ñàkk ko bëgg a tax ñu sànni ko mu ne dee ni ñu ko bëgg a dee di suñu borom bëgg a dee àdduna ko raw koo peesee laafu laafu yooyu wat ko mu ne bu watoon laafu yooyu rek yéefar bi ci naan benn góox kon suñu borom jaamu bu ñu gën a fonk dana ko xañ adduna ngir fonk ko ak fonk di adduna adduna mooy lan kon xam ne nekk nga lekk fokk nga naan fokk nga sol yére fokk nga dem ci nit ñi li ñu tuddee adduna mooy lépp loo xam ne du lu war ci dundu nit ki wala mu war ci diineem li ngay suturaale sa awra ba julli li ngay naan ak li ngay jàppe li ngay sangoo li ngay lekk li nga xam ne ci alali adduna mooy li nga xam ne boo ko ñàkkee benn nga laaj nga nga ñaa nga laaj laaj ci boppam laaj nit alalam dañ koo sere lu araam la dañ koo daganal nag li daroore ci maanaam ngir ñàkk pexe ndax nit ki bu fekkente ne dañ koo laaj mu jox la ngir kersa dafa la rus a gànt mu jox la lam la jox léwu la riba nit ki boo ko laajee mu jox la ngir njistal lam la jox nga xam ne njistal la léwu la riba la nit nga xam ne dafa lay jox ngir sang deram moom ci boppam li mu sang sang li mu sangee dara daf ne la saf koo saraxee tuyaabay sarax lay am waaye yow mi ngi jox yow euh, da nga ko delloo yow xam bala ngay jéggi siraat bu fekkente nit ki yi nga xam ne yëpp war na ci moom ngir ak dundam mu dund dund bu normal nit ñi ñëpp di dundee ak lépp loo xam ne dana ko dimbali ko ci diine ngir a mooy ndax dañu ne nga dem di euh, maanaam sàkku ndimbal ci nit ba toroxlu ci borom alal dana demee sulusu diine nit ki jullit bi ndax jullit war nga toroxlu boppam ci lenn loo xam ne du jëm ci du jëmul ci yàlla kon toroxlu ne fekk na xarab bi tax ngay toroxlu lu jëm ci yàlla rek la bu fekkente ne jaam bi dafay jël ci adduna li nga xam ne laajim la mënu la ñàkk benn mënu la ñàkk ngir dundam wala ngir teraangaam ndax eh, jullit maanaam honneur am maanaam karamaam a lu a warmal la ndax eh, yonente bi sallallahu mas na fat loxoom teg ci kaaba gi ne yow tabax bi nga xam ne yàlla santaane ñu tabax la ñu tabax la ngir yàlla tabax la ci yàlla dina jaa di jaamu yàlla ci yow ma toj la ñu tabaxaat la ma toj la ba muy nangal yoon moom gën a lor benn jullit benn bakkanam deretam alalam aw deram lépp lu war a ñoŋ la lépp loo xam ne nag dana euh, ñoŋa di lenn ci yooyu du ko tegee boppam te du loo xam ne yàllaa tax mu teg ko ci sharia dana ko layoo bakkanam ndax nit ki dana layoo bakkanam ëllëg dana layoo boppam ndax ruu ak yaram sax dañuy layoo ruu ak yaram dañuy layoo ndax keroog bi nga xamee ne ruu dafa ne yaram yow yaa ma yóbbu musiba yomal xiyaam ndax man ba ma nekkee ruu nekk ci alamul la xamoon luy mooy yàlla xamoon luy jàng xamoon luy bànneex xamoon luy adduna xamoon luy seytaane dama meloon ni malaayika yi lu dul jaamu suñu borom ak xam ko ak sell nekk loolu waaye bi ma bëggee ci yow nga dugal ci mooy yàlla ne ko déedéet yow yaa ma tooñ ndax man suuf laa nekkoon ba nga ba ba nga duggagul ci man xaw ma nuy may mënuma may mënuma dara kenn dimbaluma bàkkaar suñu borom ne leen waaw léegi benn lafañ ak benn gumba ñoo àndoon bëgg a sàcc toolu jàmbur bi ñu demee lafañ bi mënu la jóg taxaw ba jot meññent mi gumba gi mënu la gis meññent mi gumba gi daal di tungoom lafañ bi mu daal di jot meññent mi gis ko daal di ñoom ñaar ku ci ñu ne ko ñoom ñaar ñëpp a sàcc mu ne leen yéen ñaar yow loo am yaram yéen ñaar ñëpp a mooy <laughs> <laughs> xiral ko dëgg jeex gis nga boo gisee Sëriñ Tuubaa naan axastu min dunyaahu jinaan man qaadina laa waaw li sax jina fa fa bu ma ci àdduna lu dul loo xam ne yóbbal la ci man ba ba la ci ba àjjana mooy ki li nga xam ne dana ba nga xam ne euh, euh, dana a dund dund bu rafet ta namu ci a euh, a sulba taxaw li koy ci araba loolu mooy yóbbalu àjjana Sëriñ Tuubaa wane na ne amul lu wax fadla maanaam lu ëpp mel ni ki tey fukki na la nga fàggu ñaar fukki dërëm te fagoo woo ko ndax wax na ne alal alal yii daf cee nekk bu fekkee ne nit ki dafa dajale alal ngir bànnee ko dañ ko xisaab ëllëg xisaab lay indi bu fekkee ne dafa faggu alal ngir puukare woo ko am naa nangam iqaab mbugal lay doon ëllëg bu fekkee ne dafa faggu alal ngir ñoŋal boppam ba du laaj laaj ñaane te itam mën a def ay waru garam nee na ngëm alal a ngoog kooku mooy di rafet bu fekkente nag dafa faggu alal ngir di ko def rek ci yoonu yàlla kooku mooy yoonu saxaaba yi saxaaba yi nga xam ne dañoo doon dundal adduna ngir na ma àlaxira nga dundal adduna ngir na ma àlaxira mooy amal li dunya kaanaka laa tamutu abada wa amal li axirati kaanaka tamutu xada bu fekkee ne tey nit ki am na juróom-ñeent fukki at léegi mu faatu muy jëmbat ay garab nga xam ne du boppam tax dafa bëgg bu kooku mu ngi mel ne kon kuy liggéey ku dul dee mukk ndax mu ngi tabax ay taax yoo xam ne balay sotti euh, feeg ñeent fukki at te xëy ko dundaat ki nga xam ne day jëfal ko boppam daf ko jëfal ngir yàlla ngir lépp looy def na nga yëg xam ne da nga ko ci seet bu dee lu mu tere nga sori ko bu dee lu mu digle nga sawar ca xam ne mu ngi jàndoog yow nga mel ne yaa ngi teew ci kanamam bokk kon adduna mooy lépp loo xam ne lépp laazim ci dundu ki ci honneur maanaam ci euh, karamaam wala ci dundam wala ci nooflaayam wala ci jàmmam wala ci mën a jàmm yàlla yooyu mooy lu ca dolli ko rek mooy adduna kon ci gàttal rek yemale bis bi ci tegu yahut bi moomee kenn du duy kenn du jënd ndox mu mu lambale mu dellu ko ko jaayaat daanaka boo ko seetee lim euh, ko ko lim ko ko jaayee mu junni mais euh, ay fas la ko euh, bi yonent bi ko yokk ma war loolu la kër ca àjjana Sidna Usmaan yokk sa ñaari faddaal mu leen kon nit ku nga xam ne jullit ñi ñëpp dañ koo wegoon ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ni ko sëñ Tuubaa wax ci raaya wa fihi qaala nabi Ousmane yashfa'u fi sab'ina alfan wa kullun haqqahu an-naar sidna Ousmane yawmal xiyaam dana ramm juróom-ñaar fukki junni nit ñoo xam ne kenn ku ci nekk safara yeyoon na la mu Ousmane di ko xam ne bii fi sidna Omar jógee moom la ñu jëf muy amul mu'minin mu day jullit ñëpp mu doonoon nag mag koo xam ne ramm na juróom-ñetti fukki at ndax bi nga xamee ne eh, moom ci boppam nekk na xalifa waa banu umayyata ci ci seen biir la bokk. ñi nga xam ne ñoom la am ay ay agrab maanaam ay bëgg-bëgg itam ñemewuñ ko war a feeñal sidna Omar dafa leen ne dañoo xare woon Badr wala ñu xare ci yeneen xare yëpp ànd ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ku a génn li nga doon xare ànd ak bi sallallahu alayhi wasallam doon na la yomal xiyam doo génn loolu lépp ngir xam ne fi euh, bànneex yi nag tekki nit ñi jaar ku nekk ku nekk ak euh, sa bëgg-bëgg sidna Usmaan di koo xam ne mag na ba noppi doon nit koo xam ne ku wees la woon ku yomb ku yomb daal ah ñu xaw koo ñemee ba noppi ah ñi nga xam ne ñoo ko gën a jege ñu gën a kii ci moom ñu gën a taxaw moom am ci moom ay sañ-sañ yoo xam ne dañ koy def ku ñu Abdullah ibn Abi Sarh nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi daf ko dàq ko bi mu dikkee bi fi seen yonente jógee mu ñëw Sidna Ousmane dàq ko Sidna Omar dàq ko Sidna Ousmane xam nga nit ku laa bir loon ku mu daal di koy xëcc mu ñëw jullit ñi ñu bari eh, critiqué ko loolu meree ko loolu ñaareel bi ah, Marwan ibnu Hakam ma gàttal ko sax li nga xam ne mooy indi ñu rey ko Marwan ibnu Hakam doomu bàyyi te xam la woon maanaam doomu bàyyi la woon ci moom bokkuñu woon bàyyi moo nekkoon secrétaire am bi nga xamee ne nag Abdullah ibnu Abi Sarh moomu nekk na gouverneur ci Misra Égypte ñu wañal ko ay yàqu-yàqu ay ñaawteef yu bari ñenn ñi dem ne bare taxawal na julli fekk mu ngi màndi ñenn ñi ne day tere marché bi balaa kenn jënd mu jënd li mu soxla seet yu bari daan nañu ko fireel waa Iraq itam yu mel noonu ñoom it ñu jàmbat ko ñu ci nekk ñu dem jóg ñaari yoon ne nañ dem ci Sidna Ousmane mu dindi gouverneur bi def beneen gouverneur bu jub nga xam ne sax dañoo ànd ak yonante bi di xare ak ñi ñi fi nekkoon ak yonante bi ñu ngi fi ñeneen ñu xam ne ñu warmal ci islam ñu ngi fi muy indi ñi nga xam ne kii tari wala ak tari dañ xam nga Abdoulaye ibn Abi Sarh moomu kon mbokkam la te Marwan mooy secrétaire u Sidna Ousmane bi nga xam ne ne njëkk na ñëw ñëw Sidna Ousmane ne leen waaw dem leen dana euh, jubbanti mbir yëpp ñu dem dara soppikuwul ñu delluwaat waajaat nag dikk nag ak mer biñ dikkee Sidna Ousmane dal di woote ca euh, jàkka daal di def xutba leeral yu bari promettre leen leen ka fa nekk dinaa ko fa jëlee indi fa keneen bi ñuy dellu ñoom nag muy waa misra yi waa iraq it ñu génnee madina ba sori ñu seen benn gëléem boo xam ne benn waaye benn xale lañ ci war di dawal gëléem bi ñu ne gëléem gi doxul jàmm ni muy dawee ñu dogale ko jàpp gëléem boo xam ne dañ ko cee dañ dañ ko dañ ko yeewu ci euh, dattu euh, genn gëléem gi ci suuf ñu dindi ko ubbi ko gis ci benn lettre boo xam ne dafa ne yow Abdoulaye ibn Abi Sax gaa ñooñu ñëwoon fi di la jàmbat buñ agsee na nga dagg seen i tànk dagg seen loxo suñ leen ñuy dund na nga leen rey ñoom ñëpp ndaxte ay niti fitna lañu dañoo bëgg a indi fitna ci réew ci diina a yàq ji bi ñu jàngee loolu nag ñu ne ah, ah, ah, ñu di gis tampon Seydina Ousmane ne ci ñu kii de Ousmane ko wala bokk ku xëj ci moom nañu dellu lii moom duñu dellu duñu duñu duñu continuer di dem Abdoulaye ibn Abi ne ko te xamul yëgul ñu ko bind moom xam leer na ne si ndax maam du génn ci caaxaan waaye ñu xam ne ki ko bind ku ku ci moom la ñu seet gis mbir mi xam ne marwaan ibnu xakam la ñu ne da nga lay jox marwaan ñu rey ko a rey mbooloo mu toll ni nii rey war na ci yow si naa maanaam xanaa gis nga ne loolu daal ëppal la ci xaqi marwaan mu bañ leen koo jox ñu nag gaaw kër ga ñeen fukki fan ak juróom-ñeent muy weer ak fukki fan ak juróom-ñeent ndox du dugg ñam bu dugg kenn du génn bi nga xamee ne loolu xew na mar yu metti Seydina Ousmane ne xanaa Ali ibn Abi Talib nekku fi ñu ne wax ko Seydina Ali mu yeble Xasan Xuseynu Ashtar ñu dikk mënuñu ci mbooloo mi dara fekk Seydina Ali njëkkoon na leen defal wax ak Seydina Ousmane ba mu d'accord bi ñu delloo ñeneen ñi génneeti ko ci bi <coughs> nga xamee ne nag euh, bi yàgg na ñu commencé di fett ci biir kër gi di fett ci biir kër gi ba fett yi am ci dal Seydina Xasan ci mbagg ba mu ba mu xottiku deret bi nag waa banu hasim nag buñu gisee dereti xasan ji leneen dana xew te kon li ñu taxoon a jóg duñ ko mën Ousmane daal moom buñ fi jóge te sàkkaluñ ko pexe ah fekk Aliou na euh, Xasan ak Xuseyn ak Askar ñu taxaw ci buntu yi mënuñu koy jaar ba yëg tappaat bi euh, Sidna Abu Bakar la moo njëkk at ci moom téye ci sikkim bi mu ne ko taxaw nga taxawaay boo xam ne bu ko sa bàyyi fekke woon dana am lu ko naqari kooku daal dina ko yàq bàyyi daal di daw gaañu agsi ci moom bi ñëwee euh, naa ila soxnaam bi ñu xàccee jaasi yi ñoom ñëpp tiim ko mu daal def nii ci kawam jaasi bi njëkk dal dagg baaraam yi ñu daal di dóor Seydina Ousmane fii jaasi fekk mu ngi tiimoon kaamil bi di jàng façoyeg fii ko xamu laa la deret yi njëkk a toq ci deret Seydina Ousmane ba boo demee Égypte ca eh, jàkkee Omar ibn Aas boo neexlee daa ñu woon kaamil ba da nga gis bi nga xam ne nag noonu la ko reyee am na ci koo xam ne tëpp na ba ca kaw cëppeelu ci bënnam ba dam ci ay faar su waree nag maanaam ñu révolte yooyu nga xam ne dañoo euh, ñëwoon ngir fekk bi nga xam ne loolu xam ne waa Irak yi itam ñu jóge woon Irak itam tey jàmbat si ñoom itam gouverneur ba fa nekk ñoom kenn ñemewu la denc Seydina Ousmane kenn ñemewu ko yenn yenu ba génne ñu toog ba mu guddi ñu néew yenu ko boo demee bàqee ba tey xam nga ne euh, ma nga ca cat la fu ñu njëkk a jot rek ngir yàkkamti ngir bañ ñu gis leen di rey ñu foofu la ñu wàq jax ko denc ko xam ne boo ñëwee moom bàmmeel la boo xam ne comme bàmmeel yi ci def rek dañ ko dañ noonu la ñu si Sidina Usmaan ñu rey ko ci kaw tooñ saxal nañ ne tooñ am na benn waay bu nekk li ne fekk na ci kaaba gi benn waay bu jàppando ci kiiraayi kaaba gi naan ay suñu borom jéggal ma waaye daal yaakaar mu ne da nga ko def de suñu borom jéggal ma waaye xam naa ne doo ko def de mu ne ko xanaa na biddiwi asamaan yi mu ne ko moo ko ëpp xanaa sa bàkkaar dafa toll na peppi suuf yi mu ne ko moo ko ëpp lu mu ko ne ko moo ne kon lii sa bàkkaar mu ne ko man dama bokkoon te ñe doon rey Seydina Ousmane ba ma njëkkee agsi ci moom talaata dama sa loxo dama sa tànk rey la dugal la safara mboolem li mu ñaan lépp dal na ba mu des rey gi te xam naa ne dugg safara dana am. wéré dafa indi sifaati sadatal murid yi ñu mu nekk kon murid bi dëgg dëgg murid la sart yi sëñ Tuubaa joxe ci sifaati sadatal murid yi mooy sart yi bu ci wér day bokkoon ko waaye nag ngalot lu ama ama am solo ndax ki nga xam ne dañ koo boot di ko yóbbu ak ki ñu jàpp ci loxoom di ko teete di mu benn te am na jaar-jaar yoo xam ne ki nga xam ne dafa saxal wirdu yi ko xam-xam dana ko am te keneen du ko am waaye ba tey mu waxe ne sama bi ba tey ci ma liggéeyal te jaamu yàlla ci aju ci man liggéeyal ma jaamu yàlla kooku la wax ne dana dugg ko xisaab ki aju ci ja ñàkk a jaamu yàlla ci farata yi de farata yi moom lazim la waaye daf cee yem rek te jaamu yàlla nee na jaa jaamu yàlla maanaam farata rek ci la te liggéeyal na daañu la xisaab xisaab bu wees waaye dana dem àjjana ki nga xam ne dafa ne àjjana ci man liggéeyalu ma te jaamu yàlla nee mu ngi ci fen wu nëbbu ki ci des nag mooy ki ko jaamu ki koy liggéeyalu jaamu yàlla ko ku ne xam ne mbiram leer la ki nga xam ne nee na liggéeyalu ko dara xam ndax charte la kon ci euh, nekk taalibeem liggéeyal ko liggéey nag xeet yi du jeex la ba ba ba saa di taxaw ndax li mu wax ne tuuba li abdin muridin sadiqin lahu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyatin hadiy bi day jokk jokk loo ba àgg comme shurut yi mu nekk war la nga jël ngir am ne ku ko bëgg eh, da nga jël ngir bi euh, kii moom dafay moo koy waral pour julli sax la ci teg lan moo koy waral pour julli sox iñaan iñaan waaw pour mu ni euh, ak benn benn wax la ak lu koy waral mar ah so yow dafa wax ne lan koy war dindi ak lan moo koy waral iñaan ah, jàngoro bi bokk ci yées ci jàngoro yi moo alakal iblis moo rëy dafa boole woon rëy ak añaan añaane aadama biñ ko ne ci jotal ci aadama tam raan rëy ak añaan moo tax alxasadu yaakulu xasanaati kama taakulu naaru xatab añaan day lekk yiwi nit ki maanaam ay jaamu yàlla ni safara di lekk mat añaan li koy waral benn ci seet sa bopp gëm ne kenn taliwul moom doo añaane kenn waaye ki def mooy añaane ci añaan nag xelam dafa gàtt ndax bu seetee ne kii mu añaane lii mu am xañu ko moom ci bopp ni ko yàlla war a defee dañu ne xol bu ne as lëf ci kañaana nga ca yonente bi sallallahu alayhi wasallam it ne jëmm ju ne bindal nañ la ab cër ci ci njaaloo lu seet xol bu ne kañaan nga ca añaan kon dafa ëppante ci xol yi am a ñoo xam ne kañaan bu woyof lañu am ba ci ñeetaane ñeetaane sax xeet la ci añaan waaye araamul moom bu fekkee da ngay ñeetaane ci lu jëmal ci adduna muy lu jëm ci yàlla ni tey nit ki dafa am alal ju bari ko def ci yàlla nga ne ak ñoo xam ma am lu toll na li nit ki def di ko xam bu bari di ko test di ko di ci yee di ko leeral yàlla nga ne ak ñoo xam ma am lu mel noonu def nii kooku ñeetaane yooyu da ngay daal di am moom it tiyaaba ju doon ne jëmoo am ñeetaane kon moom dafa am fu mu fu mu baax ak fu mu bone mooy ñeetaane ci mbiri àddina rek ndax moom moo gën a jege añaan añaan nag bu fekkee ne ki ko defee añaan dëgg-dëgg la li ma la ko sax nee bu fekkente ne daf koy jëfewul day daan ba kanam ba li nga xam ne moom la añaan añaan yàqal nit ki la wala doo ko ñaanal wala bu ko lu bon dalee nga dëkk mooy jikko ji gën ba bon waaye bu fekkee ne nit ki xeex naa ba kanam ba wattan ko li nga xam ne añaane tax nit ki jëf ko kon kenn du ko bindal bakkaaru añaan waaye mu ne kooku de garabu kañaan sax na ci xolam waaye dagg na ca yet dagg na ca yet li mu tekki mooy su fekkee ne góorgóorlu bi mu doon def góorgóorlu ba mu dañ ba set bu bàyyee rek mu sakkaat kon añaan bi koy def bëgg addunaa koy waral waaye ku bëggul adduna doo añaane kenn ni nga xam ne noonu la wax ne ki nga xam ne li muy ñeexe nit mooy ak jaamu yàlla wala qualité yoo xam ne ay jikko yoo xam ne jikko yu rafet la yu lislaam sant ki nga xam ne kooku moom ñeetaan rek lay def waaye añaan mbiri adduna mooy nit ki dafa am alal yéene woo ko nga bëgg mu ñàkk ko ko ki bëgg addunaa koy def wala nit ki dafa am daraja nit ñi di ko darajaal di ko la te yow yéene woo ko koo ko sañoon kenn du ko ko defal kooku añaan la ba tey ki bëgg àddina koy def ba ci lépp loo xam nit dana ko am bu fekkee ne añaane ko ko rek da ngaa boole bëgg àddina añaan ndax añaan mënu la teqali ko bëgg àddina mukk mukk mukk boo bëggee àddina rek lu nit ki am te amuloo amuloo amuloo ko wala nga am ko mu am ko toll nga ne doo bëgg mu toll nga ne yow da ngay bëgg mu yéeg la ba faaw kañaan la bu fekkee nag da nga ko feeñal ci sa wax wala ci sa jëf yow la ñuy bindal am àq añaan ma ko wax ne dagg naa cari garab garab añaan bu fekkee ne xeex naa bakkanam mën naa xeexal bakkanam ba mu deñ ba mu deñ ndax wax boo xam ne mu saxoon dëgg dëgg ba nga xam ne adduna bi yëkkati ci xolam dëgg dem ba nga xam ne yàlla rek ne ci xolam dootu daf koy yéene te nit yëpp ko képp ko am daf koy jëkk kon añaan lu mën a dañ la li koy dindi nag am na ci jëf yi sarax su bari dana dindi kañaan toroxlu dana dindi añaan wàññi jëw dana dindi añaan jàng alxuraan te bu ko teewli dana dindi kañaan te itam euh, méditation maanaam fikru maanaam di xalaat toog di xalaat di xalaat mbiri adduna mbiri suñu borom ak mbiri nit ñi ak nañuy mujj ak nit ki am li tax nga di ko añaane te xam ne léegi mu jóge fi léegi jóge fi ci suuf la jëm yooyu yëpp dana dindi añaan tur yàlla moo ci gën ci kar tur yàlla rawat na salaatu ala nabi kooku moom jikko yi bon yëpp lay dindi sànni te gis ngeen xasaay bi nga xam yëpp sëñ bi def na ko muy jàmm muy ala bi rek rek rek ci taali bi ci la gën a gaawe day kon li bi euh, dafa am desati beneen ah, daa am loo xam ne ñun ñi fi toog ñëpp mooy ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala moom li mën a fay mu fayal ñu sëñ sàmm ndax moo wax léegi bay mooy mu baax yaa moo doon liggéey ba yegg ci xutba tudd ne ay xeetu liggéey yu bari waaye si ci taxawul ba muy liggéeyal Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa moom ji la am doom yi la am te waxtu wu ne mu naan seen xel xaccaat ko ba mu yegg loolu yàlla ak yoon ko Sëñ Tuubaa ci ndigalul Sëñ Mustafa ci ndigalul maamam Cheikh Moustapha ñu ngi lay ñaanal sa tool gudd. ba li nga yéene ci islam sax borom ba yàlla defal la ko mu ngi daal wóor na ci dawil si ci ñoom dawil si ci ñoom ñu ngi lay jàngal la gërëm. na def na la def benn benn benn wala ñaar waaw. Euh, li ñuy wax bakkan ak saytaane ak adduna naka la leen mën a ràññee maanaam ñooñu ci doomu aadama maanaam lan moo ko li ñu ci gën a niroo mooy bakkan ak bànneex ñaar yooyu ñu ci gën a niroo seytaan ak addina ñu leer ñu soxla woon daanaka moom yomb na addina moom li ma waxoon ne képp ku bëgg ci addina sëñ tubaab dafa ñaari na ko moom bëgg addina ñeenti ponk la awaluha almaali wa saniha taam wa ba'dahu alkalaamu ba'dahu almanaam fa man ahabba waahidan minha bila daruratin صحيحة فيما جرى فقد أحبها لأن المال يطغي كما كما يطغي كما رجالا bi si jiitu ci bëgg àdduna moo bëgg alal boo bëggee alal lool bëgg nga àdduna ñaareel bi mooy taam boo bëggee lekk lool bëgg nga àdduna boo bëggee wax lool waxtaan ni ma ko waxee woon rek waxtaan muy yaatu continuer ci waxtaan àdduna rek di wax ndax day fàttaloo nit ki boromam bëgg nga àdduna boo bëggee nelaw lool itam bëgg nga àdduna àdduna nag ba tey daraja ci la bëgg daraja itam ci bëgg àdduna la kon lépp ci àdduna loo xam ne du loo xam ne lii nécessaire la ci maanaam lazim la ci yow nga xam ne da nga koo aajowoo maanaam nga bëgg loo xam ne rek puukare wala ak a rek mooy adduna loola mooy adduna ci lépp lu mu doon muy ci yooyu lu limoon sax awalu xar naal alal bu fekkee sa da nga koy sàkku li nga ci jublu moo di faggoo ko adduna ba boo tollu diggante doo dem la jile boo gisee sa mbokk moo xam ne nii itam lott na nga mën koo see dimbali ñoo la itam sa honneur bi ba nga xam ne doo dem di toroxlu ci kenn doo dem di waxal kenn lu ko neex wala loo xam ne la mu amee jaamu yàlla jot na gannaaw ba nga ci génnee xàq yàlla mooy asaka jaamu yàlla jot nga def ko ca bu dee aji dafa war teew nga aj mën a umra mën cee def yëpp ndax amoon benn bis boo xam ne way ñàkk ñi dañoo yónnee délégation ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam délégation ba dem ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam day fuqaraa yi way ñàkk ñi dañ ñoo ma yónnee ci yow ndax nee ñoom day borom alal dem yóbbu nañu yiwu adduna ak yiwu àllaaxira ndax gépp jaamu yàlla bi ñuy jaamu yàlla bu dee jaamu yàlla bi yaram dañ koy defandoo ak ñun bu dee jaamu yàlla boo xam ne laaj na ci def ci alal ñoom dañ koy mën te duñ ko mën bu ñu nee jihaar dañuy mën a ay gëléem ak i jeesi ak i fas def ko ci jihaar bu dee aji ñoo ko mën ndax ñoo am alal <coughs> bu na sarxe wala dimbali miskin wala dimbali aju lot yooyu yëpp mën nañ ba noppi te jaamu yàlla ñu ne fii dañ ko def bokk ko ñun yonente bi sallallahu alayhi dana dee way ñàkk nga waaw dama leen bëgg a yónni ci ñoom demee waaw bu ngeen leen luyul ma leen ci leen ñàkk ak aji am bu fekkee ne bokk nañu dem ajjana aji am ji buy seenu aji ñàkk ji day teen ni ni seenu guddi wi guddi ci asamaan ci féete leen kaw ñaareel bi laafira way ñàkk ñi daal di dugg ajjana juróom-ñaar fukki at way am ñi nekk ci xisaab ñetteel bi bu ñu bokkee subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar aji ñàkk ji bu ko waxee benn yoon aji am ji dana ko wax nangami yoon soola tolloo leen moom yoon waaye diggante am ak ñàkk itam nii la kenn ku ci nekk am na ko gënee sa morom ndax dañu ne al al fuqara as-sabirina wal aghniya ash-shakirina wal fuqara ash-shakirina ñooñu daraja te fuqaraa saabiriin moo jiitu ñi ñàkk te muñ ko xam nañ ne xam ne yàlla ñu ko teg te mën naa am ñàkk gën ci ñoom am ñaareel bi ngir bëgg yëkkati seen daraja yomal xiyaam moo tax mu teg leen ko ñooñu seen daraja yomal xiyaam lu kawe la ki li nekk doole mooy al-aghniyaa ash-shaakiruuna maanaam ñi woomal te sant yàlla sant yàlla rek mooy lan na nga ci génne xaq yàlla yépp def ci l'islam li nga mën lépp ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ku bari ne day sax xisaab dana yàgg illa man qaala hakaza kama qaala lu ñu ko xam ne day joxe joxe joxe joxe ci def ci yoon yàlla kooku nag ki am ba noppi nag te di sant boromam te mooy eh, lim ko sant ci eh, alal bi mu di ko def di ko sant moo ëpp daraja ki ñàkk te moom ñoom ñaar ñëpp ci leen ëpp daraja mooy al faqiru shakir ki ñàkk ba noppi nag ñàkk boobu mu xam ne suñu borom daf koo fonk ba tax mu tekk ko nekkul di muñ dafa sant ëpp na muñ dafa sant yàlla ndax kontaan ci ko moom ñëpp moo leen ëpp daraja ñi nga xam ne dañuy wax ne wàllu yu ñett la ki nga xam ne lu yàlla def neex ko ak ki nga ne na yàlla ak ki nga neex na ko lu neex yàlla Euh, kon euh, aji ñàkk ji la waxoon wala ak aji am la waxoon ci naan daf lañ cee daan leen laaj wala léegi damay fàtte sax fu mu tàmbalee <laughs> kon ñu jël beneen laaj ñu jël beneen laaj waaw ma laaj bi euh, am na ñaan benn laaj tam boo xam ne mbokk dafa wax ni dafay sàkku ñaan joxewu turam nag ñu ñaanal ko ci aajo mën nañu boolewaay ci ndax nee ñu ñaan bokk na ci li ko gën a tax a gaaw a nangu li xaahu nga tàbbal ko ci gannaaw jaamu nga julli ba sëlmal ñaan wala nga woor nga toog def ah, ko da da kenn ba mu noppale neen day bàyyi ba mu noppale ñaan ah, am na am na ba ñaar ñaar rek waaw waaw benn benn question bi sa yaakaar na waaw kii sax moom ko bëgg a jox jotal rek dafa ma koy laaj ci wàllu asaka dama yaakaar dana gudd te sëñ xarim ci la comme kaset bi ma wax loolu ci masalik defar na lépp lu aju ci asaka ci kaset war nañ ko jox sëñ Sarr pour mu enregistré ko pour yi jot ci lépp lu tàmm la asaka lépp rek dara desu ci ba ci dollar bi sax wax na ñaata la war a doon am nañ kaset yi incha allah laajal laajal laajal lépp ñooñu kon nag bëgg naa laaj boobu mu laaj boobu moom dafa laal mu ngi ne ci taala comme taw jeex na soxla wu yàlla na ko lan ci ñaare mooy la nee na lu tax islam bi gën a fullaal sharia bàyyi suufi tasawu waaw euh, sharia ak euh, suufi suufi moom mooy xaqiqa sharia moom loi la loi moom wul kenn kenn ëpp ko kenn yéesi ko kenn mënu koo jéggi te koo gërëmloo ci ñëpp la waay te foofu nag moom diggante jaam bi ak boromam la yoonu sharia amul yoonu keneen nañ na ki nga xam ne sharia nag a doon euh, ab yàq yokk bi mooy tasawuf ndax tasawuf moo lay jàngal ni ngay sellale masalan bu ñu jëlee julli sharia daf naan la na nga fab ndox moo xam ne soppikuwul ci meloom soppikuwul ci xetam soppikuwul ci cafkaam nga raxas tudd cër yi nga xam ne ñoom nga war a raxas na nga sol lu laab bërëb bi ngay jullee laab na nga jublu penku na waxtu wu jot am na ci fuqahaa yi ñu ci boole bu luuxu daawati na fekk foo xam ne woote yonent bi àgg na fa sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee nga kabar kabaru bu dee ñeent na nga jàng saar bu ci biir waree bu ci yàlla bare ba waree ba sëlmal mu jeex bu fekkonte ne ba nga kabaree yaa nga xalaat ay calcul xaalis yaa nga xalaat foo bëgg a dem ëllëg yaa nga xalaat yeneen i xew-xew ba sëlmali chéré adduna ne mukk julli woo ndax moom saahir bi rek lañ ko atte loo saahir bi la atte tasawuf nag mooy atte baati bi moo lay xamal ne bi nga kabaree da ngaa war a teewlu ne yaa ngi taxaw kanamu suñu taala ak màggam gi ak réem gi fooraayam bi mu tiim la ba nga xam ne sa bi dana tiit sa cër yëpp rëpp nga jàng fatiha muy saar woo xam ne dañ koo farataal ci julli ci rakka bu nekk yi ñu gën a bari ci fuqahaa yi lu tax ndax li ci nekk ñaanal sa bopp bi ci nekk boo nee alhamdulilah rek dañ ne fatiha ñett dañ ko lii suñu borom rek ko moom lii suñu borom ak jaam bi ñoo ko séddoo lii euh, jaam bi rek ko moom boo nee alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi diini ba foofu suñu borom rek ngay tagg moom ngay wax ay ay merom ak sañ-sañam ak taxawaayam boo ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yaag suñu borom yéena ko yow yaa wax suñu borom ne ko yow rek laay jaamu yow rek laay dimbali ko kooku yow ak yàlla la kon nga ne ko ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina an'amta alayhim boobu yow rek ko moom yaa ngi ñaan suñu borom moom li nga xam ne yow rek la ko nga koy ñaan mu jagleel la ko mooy mu jaar la ci yoon wu jub bi ihdina siraatal mustaqima te jaar ci siraatal mustaqim mooy li gën a am solo mooy li gën a doy waar ndax buñu waxee ne siraat dafa sewee ne karaw karaw fas ci koor gën a yëngu jaar tiim safara yéeg bi di dox juróomi téeméeri ak tàllalu juróomi téeméeri ak wàcc juróomi téeméeri ak te ki nga xam ne mooy jaar ci siraatal mustaqim mooy koy xam nga ne mooy jaar ci karaw bi li muy sew sew du jaadu lu néew néew ki nga xam ne jaadu lu néew néew jaadu na siraat mustaqim jaar ci siraat mustaqim itteel gi mu itteel ndax mooy yoonu mucc tax ñu faral fatiha nga di ko jàng ci uh, julli gu nekk nangam yoon nga xam ne kon uh, tasawuf moo lay jàngal yooyu yëpp xamal la ne boo taxawee ni ngay toroxloo fàttali ko taxawaay bi ngay taxawaay taxaw sa kanamu borom ëllëg boobu ko yaa ngi wan ne damm nga sa cër bi damm nga sa jëmm bi ngir màggu yàlla bi nga xam ne foofu wante bi sallallahu alayhi wasallam bu ngeen rukkoo na ngeen farlu ci sabba nga xam ne foofu li nga si war a fas mooy sell ci borom gi ak màggam gi ak réwaayam gi ak sañ-sañam bi ak moom gi mu la moom mu ne boo sujjeetee waxtu doomu aadama waxtu mu tegee jéem ci suuf ci la a bu ngeen sujjeetee da ngeen farlu ci ñaan nga xam ne foofu kon yaa ngi toroxlu diggante sujjóot fa la gën a jege boromam ndax fab na cër bi mu gën a fonk ci yaramam muy kanam bi mu këpp ko ci suuf ngir toroxlu wan suñu borom ne wàcc na di ñaan teewlu nag tamit suñu borom bi ak baax gi ak yërmandeem ju bari te foofu kon moo lay moo amee dund dund bi mooy yëq bi moo lay xamal na sellale sa diggante sa borom loolu la lay xamal fiq nag te mooy dafa àtte jaamu mi ngay jaamu jaahir bi ci kaw àtte itam jëflante bi ngay jëflante sa la jaam yi ci àdduna bi mu di jaayante ak jëndante mu di sëy mu di fase mu di xuloo mu di xeex mu di xëccoo alal layoo ji ak yooyu yëpp la sharia maanaam la fiq àtte buñ nee nag tawxiid ak fiq ak tasawuf ñoo juddoondoo buñ ma tax wax ne diw ku dégg diine nag dafa xam xam tawxid xam tasawuf bi nga xamee ne nag xam-xam yi bari na ba ñu spécialisé ñu spécialisé ci tawxid rek maanaam théologie ñu spécialisé ci fiqh rek ñu spécialisé ci tasawuf booba lañ ko xajale waaye boo seetee ne tasawuf mosul a génn ci l'islam yonente bi sallallahu alayhi wasallam mutasawif la woon saxaaba yi mutasawif la ñu woon ndax tasawuf ni mel ci ci l'islam mu mel ni rek grammaire maanaam naxwu ci arab xam nga ne ñoom imrul qays ci zuhayr nabiga ashaq ñoom ñëpp buñ masaan di làkk arab wala ñuy way ni ñu xamee woon ne lii moo jub lii boo ko defee yàqu na te xamuñu woon luy faay xamuñu woon luy mafuul xamuñu luy sifatul musabba xamuñu luy jaaral majruur xamuñu yooyu yëpp at yëpp xamuñu ci dara gannaaw gi la ñu sof terminologie yooyu ngir ñi ko namp ñu jàngal leen ko naka noonu itam tasawuf noonu la nekk woon ci biir l'islam mu doon dëgg dëgg sellal sellal dong la xam ne nag euh, euh, surtout jamono yonente bi sallallahu ak saaba yi ñu bëgg leen a xamal nag ne la woon daan sellale ñu sàkk maanaam terminologie maanaam tur indi baqaa o tamkiin ak mushahadaat fanaa oo ak ak ba ak kii maanaam euh, nufus yi nafsul amaaratu bi suu'i nafsul lawaamatu nafsul mulhamatu nafsul mutma'innatu nafsul raadiyatu nafsul mardiyatu nafsul kaamilatu takkal bu ci nekk ak melaw muy melo ak bu ci nit ko tolloo na muy mel yooyu yëpp jàngal la yoon ni nga ciy jaare di xool sa bopp foo manqué war koo matal ba xam daraja boo toll ci kii ba ba ngay àgg ci sa borom loolu moo di tasawuf loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko melowoo woon xamaloon ko saxaaba yi ci lu dul baax yooyu nga xam ne moom la moom la ma koy tuddee ngir bëgg koo xam ne ñi nga xam ne jaambur la ma ci comme ni ñu sente nax na grammaire bi ñuy di xamal ay noo ak wergat yooyu yëpp nga xam ne nag xëy na loolu yow nga xam ne da ngay jàng bëgg a xam moo tax ñu sàkk tur yooyu pour di la ko xamal loolu rek la demee waaye façon mooy li tam dugg mooy sellal sellal dong la mën a def xëy nga xam ne nag àgguñu foofu wax seen xam-xam àggute dañoo defee ne sharia rek mooy lislam te déedéet sharia ak xaqiqa yooyu ànd mënuñoo tàggoo ndax kii mooy jëf yi kii mooy sellal jëf yi nañ koy jëfe kii moo la jàngal na ngay jëfe kii moo la jàngal na ngay sellal jëf asalaamaaleykum ñaan ñaan maanaam question yi nga xam ne dagg nañ ko rek ndaxte sëñ Sam mi ngi wax ba léegi daanaka li mu lépp la nekk man sama wàll dafay dugg sama xol te daf may laajaat day tax may laajaat sama bopp. ci may ne jëf yi jëf yi may jëf ak li may wax ak li may def ndax am na sens wala amul sens li nga wax nag defe naa ne kenn ku nekk xam nga ne lislaam a koy wax ci biir yi nga ko jëf ku nekk ci ñoom ñooñu lenn ci ñoom bopp ngeen gis ni ñu mujjee te ñu ngi jamono ni ñu sonne te moom ñi koy faral di dégg muy wax naan Serigne Touba daan wax ne leen daan wax ne leen yéen yi yéen a doon yi ñun tam boo ko seetee kon ñu war a am lu ñu doon ci wàll boobu te ñoom ñëpp l'islam bi taxoon ñuy def bërki dem rek li ñuy fa di waxtaan ñu ngi wax naan danañ dem ba mujj day soo moytuwul senegal danañ dem ba mujj nekk ci biir géew di wax ci l'islam dinañ jafe lu tax tubaab bi bëgg ko ña fa nekk toog bëgguñu ko te loolu dina illustré maanaam dina leeral jamono Serigne Touba dongul bañ daan jàng wala bañ daan topp ndigal di mooy moytu tere nañ leen daan dóore di leen génn seen kër loolu lañ ko daan def physiquement ñu ci si suñu bët tubaab bi daan ko def mu doon loo xam ne dafa daan am ci maanaam ci ci jamono di dóori dong di leen génne di leen tere li ñuy def ñu tas mbooloo ñu dem ba mujj loolu amatul sëriñ bi ñëw ba jamono soppatu suñu ngëm dolli ko suñuy jëf gën a rafet ngir li sëñ bi nekk ak ñun ñooñu nekkoon ak sëriñ bi kenn ku ne xam nga ne jamonoy tubaab bi daana am ñu ne ci kër bi biir kër sëriñ bi tubaab bi yónni leen ñuy yàq loolu ba tey li koy gën a firnde li sëriñ Sam doon junj sànq naan naar boobu yi te man te sa mujj dégg mu tudd Bukra dafa ñëwoon jébbalu ci sëriñ bi ci Mauritanie naa boobu yi summiku man na ko ndeyam juró mu dem ngir bëgg a lor sëriñ bi Bukra la wax ne noonu tuddoon te Bukra bi muy ñëw ci sëriñ bi dafa jébbalu dafa ñëw sëriñ bi jébbalu wax nañ ne bi mu sukkee di jébbalu sëriñ bi gis sëriñ bi suñu borom xamal ko li naat nam defe naa ne wax nañ ne sëriñ bi bind ci ay bayit ilaa sawa yadruka shaytaan jox ko naar boole booleel ko ca sourate Yaasin ne ko dee ko jàngal ngir sëriñ bi xam na ne naar bi bëgg waaye xam na ne su lor mënta ñëw ci moom mu jox ko sourate ngir bu demee ba jëm jëmmi jamono naar bëgg ko lor moom moomee di naar bi euh, bañ a lor ngir sourate Yaasin mi mu daan jàng loolu yërmaane sëriñ Tuubaa la kon ñu xam ne jamono ba fi toog bi nekk ay nit ñuy yàq mbooloo sëriñ bi wala ñuy maanaam di ko yàq ci jëf ak ci xel ak ci xalaat loolee ba léegi man gëm naa ne dafa continuer lu tax su fekkee ne comme ni ko bii doon ñaane léegi sànq di ñaan ngir bàyyi sàmm yàlla guddal fanam li muy wax fàttali la dina delloo si xol yi waaye su fekkee ne Sénégal ga ñu ne dañ fa tàmbali xat fi mu ne loolu wax naa ko ba tàyyi dinaa ko répéter parce que lu ma gëm la loo xam ne lii li ma li ma junj fii sànq ci àngale ne leen uh, something that I live for and I'm willing to die for mooy loo xam ne gën nga ko te pare nga itam pour dee ci maanaam noonu foofu la ma toll man kenn ku nekk sa bopp mu doon loo xam ne su fekkee ne Sénégal dañu ne dafa dafa dañu dañoo dem ba xàpp fu ne parce que ñi muy leeral l'islam ak di ko leerale taxawaayu Serigne Touba ci l'islam su fekkoon ne doon na ko doon nañ ko may temps wala air bu koy wax ci wala rajo Sénégal kon jàppes na ne dëngoo bi am ci diggante murid ak tijaan wala yeneen tarixa yi mën naa bañ am ndax borom xam-xam boo ko dégloo te yàlla nam ak mucc ci yow amaana nga nangu la mu wax su fekkee ne wax nañ sëriñ bi ñooñu nangu la ñu wax kon amaana réeroo du am loolu daf ñuy delloo ci li ma leen doon wax naan su fekkee ne may ñu ko moom muy wax ci rajo Sénégal donte 15 wala 20 minutes lu tax murid yi mënuñoo tax wut seenu rajo bàyyi ko moom muy wax ci rajo Sénégal pour murid di jariñu loolu waxoon naa leen ko fii mu ni dafa doon loo xam ne su fekkee ne jib na dina am ay éléments ay ay jëmm yu jóg yoo xam ne yi tubaab bi da leen yabal ndax tubaab bi ña fa ña nekkoon ak sëriñ bi ñu ne fii tey Sénégal ñooy seen dond dong amuñu benn différence lu tax li muy wax ni forme enseignement religieux la maanaam jàngale diine jàngale diine kenn ku nekk ci ñun ba tey jii xamees na ne des ko def Sénégal ci biir école yi des ko def Sénégal ci biir école yi lu tax dañ koy wooye pays lay te ñoom ñu ñuy copier muy fii muy Angleterre muy Espagne di Italie di feneen dañuy jàngale diine ci seen biir ay école kon loolu xam nga ne ak nafeq dugg si na kenn ku nekk ci yéen xam na ne ñeefa ne ay nafeq lañu soo ngeen su ngeen ko waxee su bon te léegi lii ñu génn muy màggalu Tuubaa yi Sëriñ Tuubaa feeñu ci réew ma cosaanam ne mu mu màggee fa lépp lu muy def mu def ko ci ci saa bisam bii ba léegi defaguñ ko fête national nga xam ne kon ñun ci suñu biir suñu façon organisation li ma leen ko li ma li ma leen ko daan waxee ñun dañoo ne ci yëf yi di yëngutu te lu mu doon way laa ñu xam ko nëbb ko way laa bokk ñu xam jéemuñu ko gëstu sax kon man li nga xam ne moom laa leen di seereel yéen ñi nga xam ne yéen la sëñ Moussa yabal ndax kii dafa junju fondation bi sëñ Moussa doon def li ma bëgg mooy li may proposé mooy fondation bi nga xam ne doon nañu ko junj te Ndiaye Bane defe naa yor na kase bi ñu jox leen ci ngeen déglu ko étudier xalaat bi ba xam su fekkee ne mënees na koo virer ci li nga li nga xam moom la fondation bi sëñ Moussa def wax ab groupe d'intellectuel ñu yor ko diggante ñi jàng français ak ñi jàng arabe pour fondation boobu mën a taxaw ngir murid yi mën a am seen jàmm mën a am seen indépendance ñu dimbali lillahi wa ñu def loolu. parce que fi nekk nii su fekkee ne mbir bi dañ koy limité ci chaque année moo xam Sénégal moo xam fii ñu ñëw def suñu màggal suñu xol békki lool ñu san ñu sant itam ñi ñi ko ñi ko yor ak ñi koy def mais ci domaine éducation jàngalewuñ suñu maanaam jàngaluñ suñu doom yi diine danañ dem ba danañ xaj xat biir Sénégal wax naa leen ko fii nee naa leen fii li nga xam ne bii ñi ngi koy def biir Sénégal murid yi teg seen bët ba pare jéem ci wax dara loolu daf mel ne murid yi ñiy tëddee mu seen i bopp murid dañoo doon ay yaafus ak yaafus dugg si na ak ragal dugg si na ak ñàkk ngëm dugg si na te loolu su fekkee ni dafay continuer barki dem doon nañ wax muy wax naan xolal kokk yi nga xam ne kenn ku ne xam na ko ci xam-xam ak daara tàmbali nañ fa tabax école te ci biir loolu ñoo ngi junj ay droit de l'enfant dinañ dem ba sunuy doom koo ci bëgg a jàngal alxuraan bu ko sëriñam dóoree mu ne ko dooma dóor lu tax dina dégg ñuy junj droit de l'enfant lu bone war a am ba jàngal alxuraan ci noonu sax dootu leen ko mën a am boobu droit sax am te te te des faits yoo xam ne c'est réel te yëgu leen ci dara te dafa doon loo xam ne lii mi ngi am ndax UNICEF dugg dugg Sénégal Sénégal fii yàgg na faa dugg UNICEF ñi nga xam ne ñoo jóg day day day wax UNICEF day waxtaan ko mu dal mais li nga xam ne ñun ñi ngi koy jéem biir Sénégal parce que ay Sénégal lañu kenn ku ne da nga fay ñëw ngi wut sa teraanga nga da nga bëgg dem Sénégal ngir yàlla donc bu ñu fa demee mar dañu ci ay ñu fa a jàngante ak moom xew bu di fekk faaw ñu jéem a jàngante ak moom kon dañ koo sori faaw ñuy xel la fa xew ak nga xam ne moo koy am chaque jour te dinay wax ne sëriñ Saliou yàlla fi yàlla bàyyi te wéral yaram moo ko Cheikh Mamadou Moussa njawal sëriñ Tuubaa yëpp barki dem bii ñu passé nga xam ne élection dafa jub jub si woon ñu koy laaj mu wax ne moom lépp lu dul lislaam du ca digle du ca tere loolu xanaa kay dafa leer nañ képp kuy xalaat